waqaada mu jekki daal di toog alal maqaa'idi ca tooguwaay allati ya nga xam ne kaana nekkoon na yàtti doon ko dikkal ah alayha foofee jibrilu alayhi salaam malaakamit seyna jibril fa nga xam ne da ko faa bari woon lu mu ko doon fekk di ko fa dikkal qaala nee na bi mu julee tisbaar toog noonu fa jaa bilaalun fa aadanahu bi salaati al waaw nee na ñu nekk rek seyna bilaal daal di agsi mooy du toog lu yàgg julli tàkkusaan jot loolu mooy kon gudd na bu tisbaar fa toog ba tàkkusaan di jot Seydina Bilaal al ah, mawla Abu Bakr al habashi al qurashi anhu daal di ñëw di yëgal yonent may saa saam julli tàkkusaan fa qaala nee na yonent may saa ne man kaana lahu ahlun yu'iidu bil madinati falyaqdi haajatahu wa yusil min al mu ne képp koo xam ne am na waa boo xam ne mën naa dem làqu ca ñoom mooy am na fu mu mën ma waa fu mu mën a dellu bil Medina ci Medina bi yaqdi xaajatu na dem eh, eh, eh, faji aajo wa yusib min al wudu wa min al wudu bu defee mu daal di jàpp ca këram ci njàpp ndoxum njàpp ma léegi wa baqiya naasun min al muhaajiriina laysa lahum ahluuna bil Madina kon waa Medina daal di dem ak ñi nga xam ne mën nañ ko am nañ fuñ dëkk am nañ tamit fuñ mën a dem jàppi mu ne waaye mu des ay nit yoo xam ne ci muhaajiruuna yu jóge woon medinatu makkatal mukarrama al baldatal mahrusa radiyallahu anha ah, ah alay radiyallahu anha makka allahu akbar ah muy zaadahallahu tashrifan wa takrima hmm? mu des ñooñee nga xam ne amuñu ay kër ay waa kër ay ñoñ medina qaala fa ataa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qadahin arwaha ko eh, ndab loo xam ne arwaha mooy boo xam ne yaatu na mooy eh, rax bi nga dégg fee fii asfalihi ci suufam shay'un nekk na ca tuuti min ma qaala fa wada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaffahu qadah mu jël loxoom daal di tenxam dugal ko ci biir ndab loolee fa ma wasi'at kaff kaffa mais ndab li dafa sewoon ba tenqam bi mu ci dugal rek xaw cee mën a xaj fa wada asabi'ahu mooy mënu cee dugal tenq bi yëpp léegi ni mu def mu yoor baaraam yi <laughs> yoor baaraam yi fa wada asabi'ahu ha'ula'i al-arba'a mu ne ñeent yi mooy dëgg mooy ñeent yi ci la gudd mu yoor ko comme que eh, loxo bi yëpp mënul dugg ci biir mooy kon ndab la xat na <laughs> ah mu dugal baaraam yi yoor ci ñeenti baaraam yi summa qaala udunu fatawadda'u mu wax ña fa des nag ne leen jege si leen te ngeen ñëw jàpp qaala fatawadda'u hatta ma baqiya minhum ahadun illa tawadda ñoom ñëpp ñuy jàpp ba ni nga xam ne desul kenn lu dul jàpp na fa qaala fa qulna ya aba hamza kam tara kam turaahum kaanu qaala bayna sab'iina wa thamaaniin waaw nee na après ñu ne ko yaa Aba Hamza mooy dàkkantalu Seydina euh, Anas Abu Hamza Zul Uznayni radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu ñu ne ko mais yaa Aba Hamza yow Ba Hamza ñaata nga jàpp turaaw ñaata nga yaakaar ne kaanu moom lañ nekkoon mu ne diggante bayna sab'in ila samanin diggante euh, soixante-dix ak juróom mooy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti fukk soixante-dix ak quatre kon affaire baa ngi nii <coughs> walillahi alhamdu wal minna kon hadith bii nii ah, dañ ciy gis lëkkaaleem ak bunt bi ginnaaw lii mooy wax nañ la de wàllu bu njëkk wi ci bunt bi lay lijjanti mooy baabu jawaabi shurbi fi jamii al awaani tahira ghayri dahabi wal fidda waaw possibilité naan waaye waxoon nañ la ak jàpp ah comme ni mu ko leerale ca suuf ah. wa tahrim istimal al-ina'i dhahab wal fidda fi shurb wal akl wa mooy buñ la nee naan du naan kese lépp ndab loo xam ne lu laab la wut boo xam ne nag du ndabul or wala ndabul xaalis fii lëkkaalee ba bunt bi mooy dafay indi xadis bi di ñu wan ay ndab yoo xam ne yonent bi saa salaam man nga koo utiliser te yii du xasran du loo xam ne dañ koo tënk ne ku amul yu mel nii doo mën a jàppe ci leneen non da lay tuddal yoo xam ne rasulullah saa salaam ci ay ndab yu wute te wax naan nañ la ne dinañ ñëw ci bunt bi tudd ndab yi nga xam ne moom la yonent bay saa saam doon utiliser insha allah jamono yonent bay saa saam saxaaba yi yonent bay saa saam saxaaba mi doon ko utiliser mu feeñ ci sunna insha allahu taala loolu dañuy bàyyi ba jeexal xadiis yi na Abdallah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi ah, Abdallah ibn Zayd ibn Asim voilà bokkul ak borom nodd gi kii mooy Al-Mazini nettali woon ca Tabuk ba euh, angar ba ba leen yonent bay saa te moo nettali jàppal yonent bi alay saatu salam boo demee ci kitaabul wudu yi al bulughul maram yeeg umdatul ahkam yi abdallah ibn bi ibn asim al-mazini di doom ci ummu umara nusaybatu bint kaabin jàmbaaru uhud radiyallahu taala an ali eh, <coughs> mooy bu ñëwee foofu nag ba gis boobu mooy hadith bi nga xam ne moom la ci teg après après nag foofu ci njàngatee dinañ gis façon ndab yi nga xam ne moo xam ndab yi muy jàppee ndab yi ñu doon toggee ndab yoo xam ne moom lañ doon lekkee yoo xam ne feeñ ne rot na ci sunna yeneen tubaab yi saa salaam doon ko jëfandikoo ak ay saxaabaam radiyallahu taala anhum wa ardaahu loolu dina am jariñ voilà ñoo gis ndab boolu yeneen tubaab yi saa salaam cin yeeg yan façon cin yan façon kii yan façon lañ doon jàppe nangam ak nangam looloo am solo waaw loolu xam ko ci yeneen tubaab yi saa moo gën nga xam yi acteurs yi nga xam ne dañ lay yàq kese. waaw mais <coughs> lépp seen lépp nga xam ko parfois sàngam lay xëy ñoo moom boisson sàngam lay naan nangam nangam lay deseeroo waaw moom keroog le plat a été servi par le chef tel waaw coupé d'une salade xaw ma nangam ak nangam ak lépp waaye gaay yow <laughs> yooyu xam ko ci rasulullah kii la ñuy borom bi sallallahu alayhi wasallam roy loo kon gis nañ fii lëkkaaleen gunt bi mooy dafa utiliser lan dañ ko wëndiir bi mu bëggee jàpp bi mexdabin min xijaara ci ndab loo xam ne ci xeer la woon waaw kon gis nañ ne kon bokk na ci possibilité kon di naan non seulement la ngay jàppe man nga cee naane <laughs> loolu moo tax hadith sayna euh, Ali ibn Abi Talib biñ gisoon yaa ngi koy fàttale ko <laughs> buntu bi wane ne baabu 114 jawaazu shurbi qa'iman wa bayaani anna al akmala afdalu shurbu qa'idan buntu bi wax que ne possibilité taxaw di naan taxaw waaye di leeral que ne li gën a mat gën nag mooy toog gisoon nag hadith sayna an-Nazzal ibn Sabra bi mu ne utiya aliyun radiyallahu anhu ba ata aliyun radiyallahu anhu baba fa shariba qa'iman ci lan la doon naan noonu ndox mi jàppoon dafa jàpp ba pare ndoxum naan mi da ndox mi doon jàpp naan ci loolu moo tax fii di nga ne mais attends Imam kat hadith bii mu indi baabu jawaazi shurbi la wax waaw noonu la tudde bunt bi possibilité naan min jamil awaan yi ci mbooleem ndab yi bu wuteeg or ndabal or ak xaalis mais fii nii eh, dana nit ñi dañoo bëggoon a jàpp fa utiya rasulullah sallam bi mabdabin min al hijaara ñi ñi jàpp ñu ñaata lañ mu ne entre sëy samaan ñi na quatre-vingts ak lu teg kon loolu kon fii ana naan dañ naan la parce que yonent bi alayhi salaam ci boppam dafa da bokk na ci sunnaam lu mu doon def léeg-léeg bu jàppoon ba pare day naan ci ndoxum jàpp bi ndox mi des moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib def ko ba pare ne man gis naa am nay nit ñoo xam dañuy bañ lii <laughs> waaw waaw xam naa ne am nay nit ñoo xamante ne nii dañoo bañ lii inni ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa'ala kama ra'aytumuni fa'al waaw man nii Ali ibn Abi Talib gis naa ne tamay saa saa jàpp ba pare naan ci ndoxum jàpp moo taxoon Seydina al-Husayn doom ji ba mu ko laajee ndoxul jàpp def noonu mu jaaxle mu ne ko bul jaaxle sama doom gis naa sa baay annabiya yeneen way saa saa mu def lii ma def waaw kon mooy moo tax buñ la nee ndamal bi nga ne mi ana naan ji ne la paat keneen way saa saa dafa tàmmoon di def lool <laughs> waaw jàpp ba pare jël li xam ne mooy ndoxum jàpp mi li des mu daal di ciy naan waaw kon loolu lu am am solo la kon loolu moo tax fii kon gis nañ ne ndab loo xam ne ci xeer la maa daamalu laab la loolu te amul dara lu ciy gaañe loolu mooy mën nañ ko utiliser te yonent bay saa saam gis nañ fii kon mu utiliser mixdab min xijaara kon lëkkaale baango léegi yeneen jàngat yoo xam ne am na fii ci gàttal ci bunt bi ci hadis bi eh, mooy eh, li nga xamante ni eh, saxaaba yi radiyallahu anhum noonu la ndox manqué woon tamit waaw waaw parce que lii lépp wuute naag day wane xéewalu yàlla yi comme niñ wax yàgg koo wax fan yi yëpp dafa gën a dotteeku ci ñun waaw waaw ndox mii nga xam ne dañuy yor sa robinet yor sa kër am ko sa biir toilette am sa biir salle de bain am sa biir cuisine sa toggukaay am ci ëtt bi am fa ngay rawsee tey lii lépp di ay robinet yoo xam ne ñuy xel yàq loolu demewul woon noonu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al ma'u kana al ma'u waaw ndox ndox dafa woon loo xam ne lu jafe woon a am la waaw moo tax ñii bi mu jotee yonent way saa salaam tamit ne képp koo xam ne jege nga am nga ay waa ñoñ ñoo mën a dem sa kër mën a dem foofee jàpp nga dem foofu waaw ndax la ndox mi manqué woon yonent way salaam bi woppam foofu nee na faltamasa naasu alqawmu dañu dañoo ut yeneen riwaay làmb uti ndox ba niñ koy indilee benn boo xam ne ci mexdab gu ndaw ah, loolu yëpp ñu gis ne kon te liñ ko di lawla euh, euh, fadlullahi bi borom bi jaarale ci moom gëneelu yàlla bi mu def ci moom barke bi loolu manuñ coon a jàpp loolu avant da nga naan sax lii est-ce naa jàpp benn nit mais teewul loolu it <coughs> muy ci mujizaat yonent bay saa saa nga xam ne ndox mii nag mooy ndox mi gën a sell waaw fii mu ne bés buñ la laajee man ndox moo gën a sell ci kaw suuf mooy ndox mi Seydina Anas doon wax ne yonent bay saa saam dafa ñëw ci riwaay imaam bi di kii bi foofu xat xam manu cee dugg mu yoor ci ay baaraamam ma gis ndox mi ñu nit ñay nit ñi di leen sotti nit ñi di jàpp ndoo gis ndox mi di génn ci baaraamam yi waaw loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dañu wax ñenn ñi dañ ne boo amaana euh, mooy ndox mi yàlla da koo baril da cee dugal kii boroom bi baril ko am ñeneen ñu ne non ndox mi ci baaraamam yi ci boppam la doon génn alayhi salaatu salaam yooyu yëpp dara jomb ci ndax borom bi wallahu ala kulli shay'in qadir sa bu ci nekk mu'jiza la joo xamante ne baahira li nabiyina sallallahu alayhi wa sallam te boobu moo gën a yi nga xam ne mooy ndox muy génne ci doj parce que loolu xam la ndox muy génne ci doj ci roche xam la waaw te euh, Seydina Muusa salaam yatam wa da koo dóor waaw ne ko borom bi da ko dóoral sa yat wi dóor ko ci daj ba mu ko dóoree mu daal di ball isna ashara ayna asharata gis affaire yi nekk li nga xamante ne ni mooy eh, ay ay ay ay ay bëti ndox yu tollook eh, waa banu Israël eh, ni ñu toll woon waaw léegi nag loolee li muy màgg-màgg li nga xamante ne mooy moo gisaay yonent bay saasaan bii moo ko gën a màgg moo ko gën a màgg waaw bii moo ko gën a màgg waaw fan faraj fan fajarat minhu isnata asharata aynan voilà wa istasqa Musa li qawmihi fa qulna idrib bi'asaka al-hajar fan fajarat minhu isnata asharata aynan qad alima kullu unaasin mashrabahum waaw loolu yat wi la dóor mu ball juróom-ñaari eh, bëti ndox waaye bii moo gën a màgg bii mooy Euh, baaraam yoo xam ne ay suux suuxu doomu aadama la boo ko daggee deret a ci génn ndox mi nga xam ne lu tuuti la yonent bay saa dugal ci ay baaraamam muy gën a bari lenn li muy génn ci baaraamam yi ba ay quatre-vingts personnes et poussière daal di ci juróom-ñett daal di ciy mën a jàpp loolu mooy ji mu'jizaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi nga xam ne ta'daduhu abathun <laughs> borom xilaas nee moo ma mu'jizaatuhu moom mooy mu'jiza yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom nekk fi moom di ko jéem a lim moom abasun ak darbun min al-abas quoi waaw loolu moom façon polo quoi <laughs> parce que kenn da koo mënut la la bëgg a wax waaw loolu nag du tee ñu mën cee tudd yenn voilà comme yii mais kaan kaan naan dañ koy takk waaw loolu euh, mënoo ko waaw loolu mënoo ko loolu mënoo ko déedéet loolu du looy loolu du loo man alayhi salaatu wassalaam <laughs> alayhi salaatu wassalaam allahu akbar léegi leneen loo xam ne lañ ciy jànge ginnaaw moo gisa guréy googu mooy eh, li nga xam ne tamit mooy eh, nit ñi bu dee dañoo am manque dara ña nga xam ne am nañ ko seen kër jarul ñu koy xëccoog ñeneen ñi quoi nga ne ma loolu foo ko jëlee <coughs> ah yeneen tooy saasaan bi bi mu toogee foofu ñu julli tisbaar mu toog ba tàkkusaan di jote Seydina Bilaal yëgal ko mu ne nit ñi képp koo xam ne am nga kër ci waa Medina demal foofu nga daal di jàppe foofu mooy la fa ne yow loolu na la doy kanta ñi nga xam ne ñoom muhajiruna doxandéem yi nga xam ne amuñ fuñ dem ñoom ñu des fa ba boo tax loolee ñu ëndil ko ndox loolee la barkeel loolu mooy lan kon gis nga kon fi ñu jëlee ndox jooju mooy dañoo war a nekk ay nit ñoo xam ne dañu yentee bu nee na dañoo nekk nit ñi di séddale surtout ci wàll social beeg yooyu loo xamante ne wax dëgg yàlla man malgré maa ngi liggéey sama liggéey bi metti na mais am naa lu ma doy quoi am naa lu ma dunde même bu dee metti na bu ñu ñëwee di jox loo xamante ne pour ñi nga xam ne ñoom amuñu dara te amuñ dara ci luñ jàpp loolu warumaa nekk di ko xëccoog ñoom non warumaa nekk di ko xëccoog ñoom déedéet di ko dama leen koo war a bàyyi waaw xam ne kat ah lii moom man am naa lu ma doy naa jàpp ci loolu kanta li nga xamante ne moom boo ci des yeneen yi ah nañu ñu ñu ñu ñi nga xam ne amuñu possibilité ah ñooñu nag ñu bàyyi leen ak moom waaw wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa mooy saxaaba yi dañ doon ëffal non seulement ci wàllu bu dee loo xam ne lu ñu war a dund la dañ ko doon pare ngir bàyyi ko seen bopp waaw même bu dee am nañ aajo wu rëy waaye fii am nga dara loo xam ne mu ngi sa kër yow demal waaw loolu nag aka neexoon ñu xam ko te di ko doxe waaw waxoon naa la nag man waxi wolof wax dëgg yàlla duma ci bàyyi xel waaw bu ma nee waxi wolof nag du wolof bu wax bu nekk sénégalais bu wax bu nekk ay waxam demewul noonu waaye dañoo bari ay nettali yoo xam ne teguwul ci dara waaw moo tax man bu ma koy wax damay koy jël ak ak des def ci ndànk loolu li ma ci bëgg a wax mooy du ñàkk ni dégg ngeen ñu naan ay karkaasu xar ay kii yoo xam ne dañ koy jële Makka bu aj gi jotee di ko indi ci réew yi di ko dimbalee yenn réew yi doon suñu bos du ñàkk ne dégg ngeen ci moos yoo xam ne dañ naan dañ koy indi Sénégal ñu naan ministre yeeg député yooyu ñoo koy paccoo loolu laa ne ne man wax jooju du wax ju may bàyyi xel parce que awma ci benn preuve waaw waxi mbedd laa ko jàppe ak waxu borne borne fontaine waaw ba keramay am preuve bu leer nañ neew ma amul de man sawaay lu ma mën a saxal laay wax loolu laa mën a saxal ku am preuve nag saxalal <laughs> baña lu ma ko kenn mais man kenn du ma saxal loo loo xamante ne nii ay waxu falaa falaa ak waxu eh, yoo xamante ne nii eh, amaana boo ko waxee da ngay dem ba ci biir ngay daal di rëccu te nag mbir mi mooy in jaakum faasiqun bi naba in fatabayyanu waaw bu leen ab kàccoor indilee yéen way ngëm yàlla yi ci ab xabaar na ngeen ko leerlu waaw man nag amu possibilité bu ko kon mook ñàkk waxee waaye nag léeg-léeg dañ ko tudd ngir wax ne loolu boo dee am na à condition waaw lu mel noonu mooy warul woon ne noonu waaw bu dee loolu am na waaw mooy ñi doyal ñuy toucher ay nit ci dëkk bi way ñàkk ñi ñi nga xam ne am nañu wax dëgg yàlla man nañ koo bàyyeeg ñële waaw kon nag yonent way saaf saaf lii mu ne képp koo xam ne am nga dara sa am nga kër ci waa Medina am nga foo nekk am nga fa kër demal ci foofu nga daal di fay laal ci ndox mi alors que nga jàpp dem faji sa aajo tantaan ñi nga xam ne amuñu fii ñoom fii lañ ne ñoom ñu def ak moom kon loolu tamit lu am am solo la kon wallahu taala alam kon loolu it beneen affaire buñ ci bëggoon wax mooy Seydina Anas radiyallahu anhu da ngay gis li mu wax fa fa hazartul qawma waaw mooy Seydina Anas dafa à peu waaw mooy nekkul ne dafa takkoon li nga xam ne mooy e, lim bi xam ne e, quatre-vingts pile la lu dara manqué waaw mooy li am. mooy moom Seydina Anas ci boppam dafa nekkoon di à peu près affaire yi voilà loolu la loolu la moo tax bee mu ne à peu près ay soixante-dix ñu ne benn mu ne entre soixante-dix quatre-vingts mu ne yokku nañ voilà kon nag mu ngi noonu le loolu am am solo la kon nag ci kaw noonu euh, ci la hadis bi jeex euh, euh, wallahu taala alam léegi bii di ñëw insha allah ñu daal di gis hadis bon hadis bi ci tegu tamit c'est mooy bi mu di wa li lahu wali euh, même chose lay wax boo gis nañ qadax waxoon nañ la qadax sànq mooy lan te ne moom tamit rax boo xam ne yaatu na ne euh, euh, ci biiram nag yaatuwul mooy dafa yaatu nii mais fond bi biir bi yaatuwul noonu tuuti ndox nekk fa yonent saa saasaam dugal ci ay baaraamam muy nee na ma xool ndox mi di génn ci diggante baaraamam yi ma daal di natt à peu près ña woon euh, mu nekk entre soixante dix ak quatre vingt mooy li ñu wax fee rek lii la mooy même riwaay bi même affaire même xew-xew boobu la woon voilà ñu gis kon yonent bi alayhi salaatu salaam euh, ni nga xam ne noonu la doon dundee ak saxaabaam yi radiyallahu nga xam ne jàpp day waa julli dañuy ba pare après que nañ am ndox loolu allahu alam <laughs> ñun moom suñu robinet yaa ngi nii minute bu nekk ñu xelli sawaay ubbi curururur wala ndaa yi duy nañ leen wala njàq yeeg genre yi waaye ñoom demewul woon noonu moo tax gis naa Jaabir keroog yi ñu naan ko waaw <laughs> al wudu mimma masati naar nag waaw waa Jaabir hein waa mais <clears throat> li nga xamante ne mais mais mais mais mais euh, di jàpp ci li nga xam ne euh, sawara da koo laal nag mu ne yii qad kunna zamana <laughs> nabi sallallahu alayhi wasallam de jamono yonent yow lii nga wax ñun doonuñu ko woon dab doonuñu ko woon daj trouver lu dut lu néew ndawal lu néew a néew waaw waaw seen ndawal bariwut woon seen ndox bariwut woon te teewu leen woon a jaamu yàlla waaw moo tax képp koo xam ne jàpp na ne moom temps moom jaamu yàlla ci la gënoon a neex quoi wax lu la neex rek ah yow da bëgg camoufler sa sa sa sa ci jaamu yàlla <laughs> yow li tax yàlla boole wula woon jamono jooju boole la fii fadlullah hikmatam la bu dee def na la jullit alhamdulillah gëneelu yàlla la saja san la santal yàlla waaw akbar ñu bari daal wuñ woon nangu nangu loola déggoo kaw kaw ba nga xam daa ñëw jaayante yonent bay saa saa mais bon <laughs> kaw kaw bi saway ñëw eh, eh, eh, jaayante yonent bay saa saa Medina mais bon euh, euh, euh, affaire bi jekki bon mu gis ne daal condition Médina yi ah waaye lii dafa metti quoi dunduk Médina gu tar gi <laughs> parce que Médina c'est léegi ah attention ah <laughs> bon Médina attention am nay temps gars yi <laughs> moo tax parce que en plus dafa dafa dafa ko woon kii noonu de. ci wàllu rafaahiya ak nandagu neex am ay am am ah léegi nag kaw kaw bi ne yonent bi alayhi salaatu salaam eh, yonent bi alayhi nii bay'ati don <laughs> man sama jaayante gi ma jaayante woon ak yow des si moom non yonent bi alayhi salaatu salaam nañ ko seedaat quoi <laughs> ah. waaw ah parce que dafa feebar kaw kaw bi yëpp feebar a ko fa dal mu ne oh waa yow lii mooy lan xam nga Madina moom mooy dë seen feebar boobu doon la dal <laughs> seen ngelaw li <laughs> mu ne yonent bay saa saam aqil nii bay'ati waaye yonent bay saa salaam léegi eh, eh, kii woon quoi <laughs> man delloowaat ma comme si nañ delluwaat ci affaire bi quoi mel ni jaayanteetu ma ay aywa delloo ma ko yonent bay saa saam man je suis man désengagé wu naa léegi nag yonent bay saa saam bañ waa ji génn dem yoonam yenent way saa saam ne almadinatu kalkiir tan fii xabataha wa yas wa yansau kiibuha waaw allahu akbar <laughs> mu ne gis nga Medina kalkiir daa mel ni ki la kiir euh, euh, forgeron bi monsieur Thiam le bijoutier wala aaj le bijoutier waaw bu jàppee tëgg bi mooy bu dàkkee kii bi euh, or bu or bu ñuul bi bi nga xam ne ruuy na yooyu di ko tëggaat ak weñ gi fi koy dugal mooy euh, fi mu koy def ngir di ko tëggaat mu koy tàngal dër waaw nga xam ne ñu koy yëngal muy gën a tàng di mbir min mujj bu ko génnee mu mu mu peesaat mu ne Medina noonu la tan fii xabasaha day sànni di soril li nga xam ne moo baaxul Medina Medina da lay génne comme li nga xam ne buñ jëlee weñ bu am ay xomaak xomaak dugal ko ci fi tëgg bi di di di di di tëgge weñam yi après ni muy dinde lu salte yooyu yëpp Medina loolu la wayam sa'u tiibuha waaw ba pare da yeeral waaw di sellal feeñal li nga xam ne mooy li ka baax <laughs> kon mu ngi noonu mooy euh, lu taxoon mu ne euh, kaw kaw bi ne eh, eh, yonent bay sa saab delloo ma sama affaire <laughs> jaayanteetu ma yooyu saa salaam mais delloo ma. yooyu <laughs> loolu mu ngi ci Sahihayni sa hadith sayna Jaabir la radiyallahu ta'ala <laughs> ay kaw kay yoon saay daa am ñoo ci xam ne moom seen yoon na wu ci ñoom loolu lu taxoon liñ ci bëggoon a wax ash-shahid mooy metti dundu gi mais c'était pas tellement comme léegi de waaye léegi moom Medina moom daa daa neexoon na de malgré loolu neexoon na dafa neexoon dëkkub leer la. mais bon condition yi euh, <laughs> euh, euh, fallait muña ah. waaw mais léegi gars yi gars yi daanaka nañ koy dem moom nekk ci luxe borom ñi am moyens yi ah, waaw taala alam kon daal ñu yem noonu léegi jotaay bii di ñëw insha allah ñu jël hadith sayna Zayd ibn Abdallah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu léegi buñ jëlee boobu mooy hadith sept cent 75 après nag ñu wax façon ndab yi ndax après mooy euh, gis nañ premier ndab boo xam ne eh, euh, mixdab waaye indi na qadaxun raxraax mixdab min xijaara qadaxun raxraax bii di ñëw mu di tawr min sufrin bu Abdallah ibn Zayd après nak ci lay yem ci wàllu ndab yi nga xam ne possibilité naan ci mboolem ndab yi yi ay en guise d'exemple kese la yi ci des yaa koy xam ne yeneen yépp kon daal dinay dagan fekk nekkul li nga xam ne ndab la lu sharia yi tere comme ndabal xaalis wala ndabul or bii di ñëw bu ñu gisee xadis boobu mooy mujj muy tudd ci façon ndab yi nga xam ne dagan nañu léegi nag après nag dina la wax ndabal or xaalis ca euh, après ca fin ba waaye ginnaaw gi dina alkaron bi mu la waxoon buñ jëlee xadis naa jaabir moom lay teg waaw mooy naan ak sa gémmiñ saa nga teg kaas wala sa loxo